wanaadaa asxaabu aljannati asxaaba annaari an qad wajadnaa maa wacadanaa rabbunaa xaqaa fahal wajadtum maa wacada rabbukum xaqaa qaaluu nacam fa addana muaddinun baynahum an lacnatu allahi cala alzaalimiin suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayaab ñeent fukk bi ak ñeent mu ne wanaadaa ba léegi moom ngi nettali la nga xam ne mooy xew yowmal qiyaam ci waa safara waxoon na waa safara ba pare ba wax waa aljana ak la nga xam ne moom lañ fay wax ci alhamdulillahi alladi hadaana li hada mu ne nag wanaadaa bu boobaa nag dina woo nag bu waa aljana nekkee ca aljana ya di fooy téefoo ko bànneexu wanaadaa mu woo asxaabul jannati waa aljana ja'alana allahu minhum yal nañu ci borom bi tabaaraka wa taala daal di boole amiin ñoom ñu woo ñan lañuy woo ashaaban naari waa safara wal iyaadu billah di leen wax lan naan leen an qad wajadnaa maa waadanaa rabbunaa haqqan ne leen héeyéen waa safara ah ñun waa aljana de fekk nañ te daj nañ trouvé nañ li nga xamante ne nii moom lañu ñu digoon rabbunaa suñu borom haqqan mu nekk mu dëggooti de mu nekk dëgg mooy àjjana jii mu ñu doon dig ca àddina ne bu ñu ko jaamoo te dee ci ngëm yàlla gi te moom kese tax dinañu dugal aljana ah ñun de loolu de fekk nañ ko trouver nañ ko toj daj nañ ko fa hal ndax yéen nag dañu leen di laaj yéen waa sawara fa hal wajadtum moo ndax trouver ngeen ndax fekk ngeen ndax daj ngeen maa la nga xamante ne nii wa'ada rabbukum moom la leen digoon seen boroom xaqaa muy dëgg muy lam leen waxoon ne ku fi mooy daal di may bokkaale dina dugg safara te sax te doo fa génn waaye yéen moom yéen dañ leen di laaj ndax loolu seen boroom digoon leen ndax fekk ngeen ko muy dëgg xaalu gaay ne naam aha kay xam nga ku nekk ci problème du bari ay wax gis nga waa aljana li ñu wax yépp ñoom naaxat ne googaay ne an qad wajadna maa wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum maa wa'ada rabbukum haqqan nooy gis nga li wax ji guddee mooy waa aljana ñun de fekk nañ daj nañ li ñu suñu borom digoon muy dëgg ndax yéen daj ngeen li leen seen borom digoon muy dëgg waaye waa safara la lañ wax la lañ toon naam waaw mooy point final parce que ku nekk ci coono ay musiba say wax du bari voilà koo gis mu bari wax rek mooy daa nekk koo xamante ne nii daa nekk ci ndaataa tëllëx façon ndaataa tëllëx mooy mbiram ay dox pour l'instant daa nekk ci jàmm rek waaye ku nekk ci ay problème yi wër ko moom moom moom dootul wax de kon nag mu ne fa addana mu daal di yëgle ca saa seen ak mu addinoon koo xam ne aji yëgle la daldi wax ca kaw ñu dégg kàddu ga baynahum diggante waa aljana waa safara ne an laanatullahi ne li nga xamante ne mooy mooy rëbbum yàlla nekk na ala zaalimiina mu ngi ci li nga xamante ne nii ñooy ñi nga xam ne tooñkatu seen bopp yi katu borom bi tabaaraka wa taala kon nag mbir maa ngi noon le léegi nag mu ne alladiina gaa yooyu nag nga xam ne ñooy zaalimuuna yooyele di waa safara yi nga xam ne ñoom la sàññum boroom bi rëbbum borom bi tabaaraka wa taala nekk seen kaw mooy alladiina ñi nga xamante ne nii yasudduuna an sabiilillah doon dox diggante nit ñi ñoom ñi nga xamante ne nii mooy yoonu yàlla wi de tabaaraka wa taala ñoom ci seen bopp xañ ko seen bopp waaye di ko xañ nit ñi bëgguñ kenn ne ci ña ci jot a nekk sax ñoom ñu leen fii fexe génne te képp ku ci nar a dugg ñu ne la bu ci dugg de wayam woona waja ñu koy ñuy sàkku ci yoonu yàlla woowale di lislaam di ko sàkkul li nga xamante ne ay ndëng-ndëng yoo xam ne lañ naan walaa lii lépp day wane ne lislaam baaxut lii diine ju arrière la walaa moom nekkul loo xam ne day dox ci liy soqali doomu aadama bi de déedéet day wàññi li nga xam ne mooy àqu jigéen ñi xale yeeg nit ñi déedéet loolu lañ doon sàkku di ko wax di ko utal ay ndëng-ndëng wahum te ñoom bil aaxirati bañ koy def kat ci àllaaxira bés bu mujj ba na dañ koo weddi woon bokkul woon sax ci seeni mbir muñ déggee ku naan àllaaxira am na sax ñu la jàpp ne kii dafa wéradi kii daa am boppam bi dara newu ci mu ne nag wa baynahuma mu dëkk nag di waxaat nag ci li nga xam ne mooy waa aljana ak ñi nga xamante ni ñooy waa sawara de mu ne wa baynahuma nekk na seen diggante nag mooy diggante waa aljana muy diggante aljana ak safara xijaabun benn loo xamante ne ab kiiraay la ab mur boo xamante ne nii mooy dox seen diggante nga xamante ne nii waa safara moom fee la ñuy ne waa aljana nekk fii te loolu xam nga lu mel noon gisoon nañ ko ca suuratul xadiid bàyyi bu ñuy kii mu ne fa duriba baynahum bi suur baabun fiihi rahma wa baatinuhu fiihi rahma wa zaahiruhu min qibalihi al-azaab mu naan ba ba bañ nekkee foofu rek gaa yi di woo naan yunaaduunahum alam nakum ma'akum ca suuratul hadiid suñu borom nee na ma daal di dóor benn miir seen diggante léegi li nga xam ne moo feeñ zaahiruhu fiihi rahma li feeñ côté bi julli ñu ne foofu la yërmande borom bi tabaaraka wa taala bi nga xamante ne àndulu benn tar benn li nga xam ne yërmandeem gu sell gi nga xam ne yërmandeem kese muy xéewalam yu mag yi ñooñu ko am wa wa zahiru wa batinuhu zahiruhu fi bi nga xamante ne ni batinuhu fi rahma wa zahiruhu fa nga xam ne boo féeteeg yéeféer yi ak yi moom foofu la mbugal kon nag loolu kon nag mu ne xijaab xam nga waxoon lu mel noonu kon nag mu ne safara dafa am benn xijaab muy benn dig-digle benn mur boo xamante ne mooy dox seen dig-digle boobu nag mu wa alal yi nekk na nag ca kaw laaraaf loolu nag dig boobu moom la boroom xam-xam yi lu bari ci ñoom ne loolu noonu moo tudd aaraaf ndax li tax ñu tudd ko aaraaf parce que aaraaf ndax dafa kawe aaraaf lirtifaa'i mooy dañ ko tuddee aaraaf ndax dafa kawe nekk loo xamante ni dafa nekk dafa mooy mur bu kawee kawe la boo xam ne kenn mënu koo jël de kenn mënu koo yéeg léegi nag mu ngi noonu comme li nga xamante ne noonu lañ ko jëlee ci Maulana Abdallah Ibn Abbas mu ne comme li nga xamante ne mooy fas wi xam nga fas wi loolu di nekk ci seen kii yi mooy seen karaw boobu di nekk ci seen kaw seen doq bopp bi di dem ba ci côté mel ni luy dem ci ci ginnaaw gi noonu mooy ci bopp bi mooy loolu di jóg noonu voilà loolu noonu ñu ne noonu mu kawee noonu miir boobu noonu la mel moo tax mooy urfu da ak diiki diiki mooy gi ngay gis séq gi tamit lu mel noonu am ci kaw ñu ne mur boobu it comme lu mel noonu noonu la léegi loolu yi jële nañ ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu waxoon nañ laal Araf dinañ ko gis ci biir kon nag mooy turu saar bi waxoon nañ dinañ ci ñëw moom lañ nekk nii di wax de walla al Araf kon wax nañ la wax bu njëkk bi ne loolu ab mur la boo xamante ne te loolu jële nañ ko ci Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhuma alhamdulillah nekk diggante waa aljana ajjana ak safara loolu kon benn mbir la bu mel ni li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy ci kiiwu <laughs> fas wi man tur bi moom moo ma rëcc man ma koo wax instant bii di même ci français naa mbir mi lan lañ koy waxatee kon nag mu ngi noonu la de léegi nag am te ñu koy wax des fois di ko wàññi waa di ko wàññi mu rafet lool gars yi di ko di ko di ko defar ñu xam fas léegi nag mu ne kanta sayna abu abu hurayra radiyallahu taala anhu wa arda mu ne al araf moom dañoo jële ci moom mu ne benn ab montagne la bu nekk diggante ay ay kii la mooy euh, ay ay montagne la yoo xam ne dafa nekk diggante aljana ak safara léegi nag moom nag ñoom fa gën a kawe mooy ca kaw fa la ñuy ne lool moo tax ñu tudde ko araf de kon nag mu ngi noonu le léegi kon affaire baa ñu noonu am na nag yeneeni wax yu ci am yoo xamante ne nii mooy di wax ay araf leneen yeneeni wax yoo xamante ne nii jarul ñu koy tudd fii inshaa allahu taala kon nag mu ne waalal araaf yi nekk na kon wa baynahuma xijaab nekk na seen diggante ak kiiraay diggante aljanaak safara diggante ñaari kuréel yooyele waalal araaf yi kon ci kaw wax joo jëlee ci kaw araaf boo fële foo fële nga xam ne mooy ca kaw ñu ne montagne la wala ca kaw miiré ña nga xam ne ñoo fa ne mooy rijaalun am na ay góor yoo xam ne dañ faa ne ya'rifuuna kullan bisimaahum xam nañ ku ne buñ xoolee waa safara xam nañ am nañ gaayoo yow ña safara am na ñu fa xam ñu bari ci seeni màndarga xam nañ waa safara sax ci seen mandarga ndax dañuy xool mu ñuul këpp lëndëm këriis affaire yi safara say tëbb mbir yi jaan yeeg jiit yeeg ñu xam ne gaa yi ñoom waaye dañ leen di xam ak seeni màndarga yi nga xamante ne nii mooy wane ne ñii ñoom baaxuñu war léegi bu ñu xoolee waa aljana gis leeraay beeg bànneex yeeg yooyu xam ne ñii ñoom ñooy ñi nga xamante ne nii ñooy waa texe waaye ñooy ñi texe de kon nag affaire baa ngoongalee kon nag mu ngi noonalee léegi nag waa araaf mais ñii nii kon gaa yi nekk fii ñoom lan la boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim am na ñu bari dañ ne parce que ñii ñi ñi fa nekk bon dañ ne am na yeneen wax nag yu bari ah, dañuy wax rek pour tënk quoi benn rek lañ ciy wax mooy ne te moo gën a siiw que ne bon ñi nekk Araf xam nga ñan lañ ay nit lañ yoo xamante ne nii ñoom seen lu baax yi ak seen yu bon yi ñoo tolloo suñu borom bàyyi leen foofule am na beneen wax bu ne ñooñu mooy doomu njaaloo yooyu fay ne am na yeneen yeneen i wax yoo xamante ne nii am lañ de léegi nag loolu yëpp am na ak yeneen wax ëpp na lii dem na ba ji ay daanaka ay neuf wax wala ay huit wax yoo xamante ne nii neuf wax yoo xamante ne nii lan moo ci ñooñu ñooy ñan waaye dañuy doy loo daal ci li ñu wax noonu le wallahu taala alam léegi nag moom ñooñu nag bu ñu fa newee nag ñoom ñoom <laughs> ñoom waa enraf ñoo ñële léegi nag ñoom nag kon yaarifuuna kullam bisimahum ñoom dañuy xàmmee ku nekk ci ñaari kuréel yi aljana ak waa safara ci seeni mandarga qaalu léegi nag waa enraf ne bu ñu bu ñu gisee gaa yooyu le wanaa ñoom ñu woo bokk walla wanaa ñu ngi ci laay ñeen fukk bi ak juróom benn wanaa daw ñu daal di woo ashaabal jannati waa aljanna ne an salaamun aleykum ay waay yéen de yéen na jàmm yàgg a nekk ci seen kaw lam yadxuluha suñu borom ne ñoom waa aaraaf ñoo ñële nekk foofu fële ñoom duggaguñu aljana de wahum yatma'una waaye ñu ngi xemmeem lool la nga xam ne bànneex ya nga xam ne ak xéewal ya nga xamante ne nii ñoom la ñuy gis ña nekk aljana daal di ciy ne wa léegi nag waaye bu ñu wëlbatee absaaruhum seen bët yi tilqa ashaabin naar yi féeteeg fa nga xam ne waa safara nag bu buñ tourné seen côté di leen xool xaalu ñu ne hii rabbana ee yow suñu borom laata tajal naa waaye yal na bu ñu boole mbokk maal qawmi zalimin ak nit ñi nga xam ne ay tooñkatu seen bopp la ñu ay bokkaalekat la ñu woon yal na ñun moom fi ñuy teere moom yal na bu mu nekk fii mu ne wanaa daamu woo ashaabul araaf yi waa araaf nag daal di ya'rifunahum ñoom xam nañ leen xàmmee nañ leen ci biir waa safara ne kee diw la moo tax ñenn ñi naan moo tax am na ñuy ne foofu gars yi naan ñenn yi dañuy xool gis ne eh kii Abu Jahlin waa yaa Aba Jahlin yaa Umayya tam na xalaf lool am na ci mufassiruna yi ñenn ñuy wax lool naan ñu xam ay nit goo xam ne góor yoo xam ne góor wii nag tekkiwul ne mooy góor bi ñu naan masculin non mooy ay nit yoo xamante ne nii góor ak jigéen gu bona ci yem léegi nag ñu gis leen ca biir woo leen yaarifuuna nga xam ne xam nañ leen bi siimaahum ci seeni mandarga qaalu ñu neen leen waaye yéen maa aghnaa ankum mais yéen dama leen di laaj mais yéen lan la leen jariñ ankum ci yéen mais lan la leen jamookum seen mbooloo yii ngeen nekke woon seen mbooloo yi ngeen nee woon lan la leen jariñ wa ma kuntum tastakbirun ak la ngeen newoon ca kaw suuf doon la ngeen newoon jàppoon ko mais nekk loolu du dara yéen lan la leen jariñ tey ahaulaa i ne ñii nii nekk aljana ñoom ñii nga xam ne way doya di ngeen xam ne noon ngeen leen jàppe woon di leen doya dal ñenn ñi ne moo ñoom Seydina Bilaal ak Seydina Suhayb bu dee ñi ne ñoom Abu Jahl ñii ñi nga xam ne aqsamtum waatoon ngeen ca àddina ne la yanaalum du leen laal allahu borom bi bi rahma benn yërmande du leen ko jox defal de udxulul jannata naan nag ñoo ñële ay waay yéen waa aljana yéen ñoo ñëw dugg leen aljana laa xawfun aleykum amu ngeen lu ngeen di tiit wala antum tahzanun te amu ngeen dara lu ngeen di jàq wallahu ta'ala